ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim minal mu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wa maa baddaluu tabdiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak ñett mu ne minal mu'miniina am na ci way ngëm yàlla yi wa mooy way ngëm yàlla yi rijaalun ay góor yoo xamante ne nii leen sadaqu dëggal nañ maa la nga xamante ne nii ahadu allah moom lañ kóllëre woon ak seen boroom tabaraka wa ne woon ci toolu xare bu jotee ñu daw waaye boroom bi fépp fu mu namm fekk leen fa gis leen fa dina leen fa gis wa fa minhum wuteeg naafiq yi nga xam ne suñu boroom keroog mu ngi naan ñoom kat nekkoon nañ jigoon nañu boroom bi ne woon du ñu daw mukk wa laqad kaanu ahadu allah min qablu laa yuwalluuna al adbaar naafiq yi daw ren fii ci ahzaab bi ut ay ngàntaki lay yu neen ñooñu nga xam ne te kat waxoon nañ bu njëkk joxoon ko lëre seen boroom ne duñu wane gannaaw mukk loolu nag way ngëm yàlla yi ak ñoo wuteen moom mu ne minal mu'minina am na ci way ngëm yàlla yi rijaalun ay góor yoo xam ne sadaqu ñoom dëggal nañ maa la nga xamante ne ni ahadullah alayhi moom lañ ko lëre woon ak seen boroom de fa minhum am na ci ñoom man koo xamante ni ñoo xam ne qada koo xam ne qada ba mooy la ko waroon yépp ca kóllëre ga matal na ko boyu matal na la mu defoon la mu kóllëre woon wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne man koo xam ne yantadir mu ngi xaar mooy occasion boo bële saabu bu loolu taxawee ngir mu matal ko dina ko matal wama baddalu te soppiwuñu seen kàddu ga de seen kóllëre ga tabdiila ak soppi comme ni ko naafiq yi loolu al imaamul Buxaari ak imaam Muslim na rahmatullah alayhim dañoo soloo ci sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu muy nettali turandoowam muy Anas ibn Nadr nga xam ne moom lañ ko tuddee muy koo xamante ne nii moom moom lañ ko tuddee woon nga xam ne mooy magu baay frère la woon ci baayam Anas ibn Malik ibn Nadr dom Damdam voilà léegi nag Anas mooy moom Anas <laughs> Malik ibn Nadr voilà Malik mi jur Seyna Anas moom benn frère am boo xam ne xam nga bàyyi Anas Seyna Anas moom yéeféer la woon parce que dafa mer woon yonent bi saa saa bi mu ñëwee Medina ba génn dem yoonam dem Sham léegi nag benn frère am ñu naan euh, Anas moom la tudde woon moom bàyyi Seyna Anas muy euh, Malik moom la tudde woon Seyna Anas bii muy Anas ibn Nadr saxaaba bu baax la woon keroog dafa fekkewul loon Badar léegi nag affaire bi metti ko lool mu ne man de borom bi maa ngi seede borom bi que ne gis nga bu ma fekkee beneen xare boo xam ne mooy am na ak ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi dina gis la ma fay def après mu ne mu mu tiit daal ba a wax lupp lool mu yem noonu keroog Uhud bi nga xam ne ci la xare bi tar ba ñu bari wane gannaaw Seydina Sa'd moo Mu'adh dajeeg moom ne ko waa foo jëm nii mu ne ko man maa ngi trouvé xetu àjjana fee ba mu demee ba nga xam ne noonu lañ ko faate léegi nag nga xam ne suñu borom nag wàcc aaya bii na minal mu'minina am na ci wëy ngëm yàlla yi ay góor yoo xam ne dëggal nañ lañu joxe woon patt la ñu kóllëre woon ak seen borom muy Anas ibn Nadr nii waaye jëlee nañ tirmidiyu rahmatullah alayhi solo radiyallahu anhuma mu ne lii ci seyna talhat ibn ubaydillah lay wax dafa am benn kii benn bi saxaaba yi comme que léeg-léeg doonu ñoon laaj yonent bi alayhi salaatu salaam dañ doon xaar ab kaw kaw wala koo xam ne ci àll bi la jógee ñëw ñu laaj ko léegi nag benn kaw kaw ñëwee ñu ne ko demal nga laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko alquran ki mu naan minhum man qada fa minhum man qada nahba am na ci ñoom ñoo xam ne moom la kóllëre ga nga xam ne moom la amoon ak boroomam matal na ko loolu waa demal nga laaj ko kan la léegi nag <laughs> léegi kaw kaw bi ñëw laaj ko yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaatu salaam tontuwu ko léegi léegi ñu jekki rek bi ñu toogee noonu am ku génn Seydina Talha ibn Ubaydillah di génn ne la ci buntu jàkka bi di ñëw di ñëw di dugg si jàkkaay yonent bi alayhi salaam di si yonent bi alayhi salaam ne ana ki doon laaj ana kaw kaw bi doon laaj sànq ay na sa'il ana ki doon laaj sànq naan kan mooy qada nahba moo moo moo matal li nga xam ne koo kóllëreem mu ne ko man maa ngii de man ndaw yàlla li man la mu ne ko gis nga kële di di di dugg si jàkka ji mu ne ko koo kële ci ñoom la bokku hada mimman qada nahba koy bokk na ci ñi nga xam ne moom lim matoon lépp def na ko loolu dañ ciy xam ne kon qada nahba li ñenn ñi koy firee ne mooy dee que ne moom dafa xare na ba dee kooku loolu tekkiwul lool parce que mooy en tout du tekki lool complètement parce que Seydina Talha mu nga nee di dund te mu ngi nee di dugg yonent bi saa saam ne kee ci ñoom la bokk mooy daal kóllëre ga nga xam ne loolu lañ waxoon def nañu ko ba xare amee dem na ndax keroog dafa Uhud dafa kii ba ñu ba ñi nga xam ne dafa résister aar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ni ñuy dagge baaraam yi moom Seydina Talha ibn Ubaydillah kon suñu borom ne li yajziya ngir mu fay allahu borom bi tabaaraka wa ta'ala as-saadiqiina way dëgguñu ci seeni seeni seeni kóllëre bi sidqihim ci si ndax seenu dëggu wa ba muy way jullit ñii nga xam ne li ñu kóllëreek seen borom dañ koy matal wa ba waaye mu daal di mbugal al-munaafiqiina naafiq yi nga xam ne ñoom dañuy wuteek seen wóllëre seen kóllëre yi inshaa bu ko soobee mu seetaan leen ñu deeweek naafiq mu daal di leen mbugal aw yatuuba alayhim wala boog mu delloo leen laata ñuy dee mu daal di leen indiwaat ñu daal di rëccu daal di tuub borom di nangu seenu tuub inna allah dëgg-dëgg borom bi kaana nekkoon na ta du dañ di nekk gafuuran aji jéggalaa koon rahiman aji yërëmaa koon mu ne waradda alladina kafa waradda allaahu borom bi daal di delloo mu ngi wax ba léegi wax ahzab mu ne keroog dañ fee ñëw ak seen mbooloo yi borom bi nee na maa leen delloo de waradda mu delloo allahu borom bi alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi woon yàlla ñëwoon def seenu gàngoor ne dañuy déjjati lislaam fii bi ghaydihim mu delloo leen ak seenu taruk mer ñu nga fees dell ak mer ndax lañ bëggoon ñëw déjjati lislaam faat yonent bi alayhi salaatu salaam fii loolu amul lam yanaaloo xayra suñu boroom ne mooy jotewuñ lañ namoon de mooy ñoom lañ jàppoon ne yiw ci ñoom mooy jàppew jëlewuñ fi nekk nañ fi poussière fi ay ba lu lu jege weer seen mbaar yaak seen tante yépp salfaañoo léegi nag am ñenn sax ñoo xam ne faat nañ leen ñett ñu faat ci ñoom ñu daal di avancer dem nag lool teg ginnee na yokku mer borom bi ne maa leen delloo ñu gën a mer taruk mer dara lii taxoon ñu jóg amuñu ko keroog wakafallaahu borom bi moo fegalal mu'miniina way ngëm yàlla yi alqitaala xare keroog mooy xare dëgg amul comme ni nga doon dégge Badar Uhud mooy lii gis nga mbalka nee tax fee lañuy taxaw léeg-léeg di sànniwante ay xeej ndax gis nañu faatu juróom ci jullit ñi euh, trois ci yéeféer yi mooy xam nga ne loolu kon bariwul mooy huit personnes juróom-ñetti personnes ci xare woo xam ne daanaka léegi tuutee des mu wat weer loolu xam nga ne lu tax borom bi nee na man maa leen segal moo leen moo leen fegal de wakafallaahu borom bu fegal almu'miniina way ngëm yàlla yal qitaala xare bu tax ñuy wax keroog de wa kaana allaahu te borom bi nekkoon na ta du dañ di nekk qawiyan ku am kattan azizan ku noot ci nguuram wa anzala alladhiina zaaharuhum léegi nag mu ngi ñëw di wax waa banu qurayza loolu lañ la waxoon ne gis nga li ñu alquran boole wa anzala suñu waroon wàcce alladhiina gaa yi nga xam ne zaaharuhum ñoo leen doon dimbali ñoom waa ahzaab ñoo ñële yéeféer yoo ñële waa quraysh ña nga xam ne ñooy ña ñëwoon di leen jàppale min ahlil kitaabi te bokk ca ña nga xam ne maa leen joxoon téere muy yahuud ya ci nga xam ne waa banu Qurayza ma wàcce leen ginnaaw xareb ahzaab bi mooy ba Seydina Jibril ñëween yonent ma lay saa saam bu dee teg nga sa ngànnaay ñun malaaka yi tegaguñ ko joxoñ ko banu Qurayza ne ñooñu it foog ñu génne leen ndax ñoo doon jàppale gaa yi suñu boroom wàcce leen min sayaasihim ca seen tataya yu baax yi génne leen fa wa qadafa mu daal di sotti daal di sànni fii qulubihim ca seen xol yi ar-ru'ba tiitaange ba moo tax mujj gi ñu nangu ne dañuy wàcc ci atteb yonent bi alayhi salaatu wasalaam te kat bi lañ doon wax naan da ngaa ñun ak comme li wolof yi wax ay ñeexu ñebbe lañ tey nga xam wa far mu ne nag ba suñu borom a leen wàcce sàtt sotti sànni ci seen xol yi ak ba ñu wàcc ci sa atte fariqan benn kuréel mooy Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu keroog ñoom lañ d'accord ne nañ kenn ci waa Aws seen alliés yi atte leen mu wax rek noonu la ñuy def Seydina nu mu Mu'adh ñëw ne man li ma atte ci ñoom mooy ñu faat ñi nga xam ne ñoo ci manoon a xeex te naroon doon ñu waaj a faat ñu faat leen jigéen ñeeg ñeneen ñi ak néew ju doole ñu def leen ay jaam suñu borom ne fariqan denn mbooloo ci ñoom na ñoom ci yahuudu banu Qurayza yoo yele ngeen leen di faat wa tasiruuna ngeen jàpp prisonnier fariqan beneen mbooloo wa awrasakum mu daal di leen donnloo ardahum seen suuf sañu dëkkoon foofu la ca Medina ci waa banu Qurayza suñu boroom daal di leen koy donnloo ngeen teg ci loxo wa diyaarahum ak seen la nga ñooy seen tool ya ya nga xam ne dañ fa amoon toolu tàndarma yu baax ya wa diyaarahum ak seen dëkkuwaay ya seen kër ya wa amwaalahum ak seen alal yañ fa amoon yépp tàndarma yaa gi waaye wa ardan borom bi moo leen donnuloo yéen junni ñi suuf yoo xamante ni lam tata uha tegaku ngeen fa seen tànk te yooyu mooy bi yi leen yonent bale saa saam doon dig keroog bi muy dóor ci xeer wi naan jox nañ ma mafaatiha Sham jox nañ ma trésor Sham ak Perse ak yi nga xamante ne nii mooy Yaman waaye ak yeneen gisoon nañ ci bi ñuy nettali mbir mi ci hadis boobu nekk ci saxiixayn yonent bi alayhi salaam ne inna allaha zawaali al ard borom bi daf maa daf maa tënkal suuf si léegi nag wan na ma ne sama sama sama sama euh, l'islam bii dina àgg ci lim ma wan yépp mashaariqaha wa magharibaha penku ak sow yi yépp la ma borom bi wan ma ko ma gis lépp te loolu lépp nee na ma borom bi digg na ma këne loolu lépp sama l'islam ba dina fa àgg comme li mu waxoon ne sa yablughu hadha ad-din ci hadith sayyidina Ali ibn Hatim radiyallahu anhu non non non keneen ki <laughs> ki doon wax sa euh, ki indi woon euh, nettalib dajjaal bi mooy euh, Tamim ad-Dari radiyallahu anhu voilà moom la mu <laughs> ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane sa yablughu hadha ad-din ma balagha al-khuff wal-hafir mu ne ah, gis nga l'islam bi dina àgg fépp foo xam ne kawas ku nit kuy sol kawas ak tànk

Euh, fas fu muy tegu foofu diine dina fa àgg beneen bi mu ne sa yablu waada diin maa balagal laylu wan nahaar gis nga l'islam bi dina àgg fépp foo xam ne guddeeg bëccëg am na moo tax léegi moom xoolal addina bi ñépp a xam l'islam même bu dee xam di boo dese naa baax ci ñenn ñi parce que ñi leen ko wane baaxul waaye xam nañ l'islam te loolu mooy lii rek mais ci kanam ñëwal lépp fépp la l'islam di dugg te loolu mooy digg borom bi tabaaraka wa taala loolu lépp dafa dugg wa am wa wa ardan ak suuf yoo xam ne yoo xam ne maa leen koy donn loolu qata'uha léegi nii mooy yéen bi ngeen nee Medina nii ñu leen di sonal ba ñëw di bëgg faat mooy tegagu ngeen fa seen tànk de wa kaana Allahu tabaram bi nekkoon na ta du dañ di nekk ala kulli shay'in ci lépp xadiran ku ko kattan la ku ko ku ko capable la ku ko man la ku ko am sañ-sañ bi tam man ko la bu kenn ne waaye yow lool man lay demee mooy début boobu gis nga loolu mooy temps yooyu mu ngi mel ni tey rek ñu ne la états uni comme lañ waxoon rek keroog ci Bawol ak waaja new ca Bawol ay shay nag yooyu yëpp ñu ne la loolu lépp yéen a moom moomi te loolu xam nga am na léegi mooy xoola Sham Sham mooy fi ay Syrie Palestine ay Jordanie yooyu Turquie ñooñu ñëpp léegi nekkuñ ci l'islam te temps yooyu l'empire byzantin moo leen moomoon waaye perse nga xam ne fa la Kisra mu réew mi ne woon mooy Kisra xoolal léegi pays Irak Afghanistan